an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu radiyallahu anhu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam. kon ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu ak soon nañ ci fanweeru fi baabi sabr fi baab as-saalis baabu sabr ci ñetteelu buntu bi di wax ci wàllu muñ ñu woon ci fanweereelu. xadis bi mu doon xadisu Seydina Suhayl ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ñëwoon nañu muy histoire bi Yonent bi alayhi salaatu salaam doon nettali euh, ci ngone googale ak buur baag njabarkat baag jaamukatu yàlla ba léegi ak si woon nañ fi nga xam ne ci la buur bi seetlu wooy nekk waa jii doon toog ak moom kat mu ngi gis léegi da daa masa silma mu ne ko kan moo la delloo sa gis mu ne ko sama borom mu ne ko ndax dangaa am beneen borom bu man mu ne ko borom di sa borom moo ma ko delloo mu jàpp ko di ko torturer di ko duma ñu koy sonal ba mu tegtale gone gi gone gi ñu jàpp ko andi ko buur bi naan ko haa ah kon yow mii daal yow la kon dege de <laughs> yow xam naa la yow ma maa la yónni woon sax ngir nga jàngi njabar ah kon yow njabar gi nga jàngi woon jote na la foo xam ne dañ ciy man di faje silmaxa di fajee les fruits ñi nga xam ne feebaru ngaana ak feebaru li nga xam ne der lañ am yaram ngay def di def yu bari daal bo xale bi ne ko dara laa faj man fajuma kenn kii faj mooy yàlla mi nga xam ne moo kawe mu léegi fu ñu la ñemoon ñu ne la nag léegi waa buur bi moom nan la mujjee lan la réagir lan lan la def bi xale bi waxee lool yeneen ma ne saar saar ne fa axadahu buur bi mer daal di wax garde yi nañ ko jàpp moom ko nekk ay wo comme niñ def paa bi rek waaye mi falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla ala ar-rahib moom itam dañu di ko bugal di ko torturer di ko teg ay supplice ba ni muy tegtale ci ki nga xamante ne mooy jaamu yàlla jaamu ko yàlla bi di ko def noonu ba gone gi a ah tegtale ci ki nga xam ne mooy jaamu ko yàlla bi ba mu tegtale ci jaamukatu yàlla bi ba gone ji tegtale ci jaamukatu yàlla fa ji abir rahib léegi nag ñu andi ah comme que tegtal na kii moo ko xamal lépp ñu andi ki nga xam ne mooy aset bi mooy jaamukatu yàlla bi nag ñu andi ko fa qiila lahu ñu ne ko hé eh, irji an diinik dellul ci sa diina ci nga gëm yow ndeke yow ñoom liñ ko jàppoon lu yées la lu bon la yaa affecté yow yaa wàll lu yées li nga xam ne mooy gone gi kon ba mu andi fi lii ba ba ba ba wàll kii nga xam ne ci ëttu buur bi la doon ne ah comme yow irji an diinik aka dellu ci sa diine ji laax génn ci fa aba waa ji ne galaaj génn sama diine maa lànk laa wax dara laa def waaw sama diine moom buur buur ak yaa tay dara laa deful ma ne maa génnul way léegi nag fa daa bil minshaar waaw ñu daal di indi waaw ay wo indi leen si ab si xam ngeen si yi ñuy daggee bant yi yi menuisier bi di yor di dëgg di di dagg li nga xamante ne mooy mooy ma mooy mooy mooy mooy dénk yi waaw euh, luy dénk non dénk mooy bant mooy bois ah, ah waaye yow ah fii ma ma dénk waaye dénk mooy ci dénkaane ma ne waaw dénk <laughs> dénk boobu <laughs> dénkaane <laughs> waaw dénk nit dara waaye ak mooy mooy mooy bois muu bi waaw léegi kon ñu boo na ci riwaaya boo xam ne fa wadaa fa ah fa euh, ñu indi ko fa wada'a mishaara waaw fa daa fa aba fa daa bil mishaari mishaar mooy minshaar benn lañ ñu daal di indi benn li nga xam ne mooy benn si ñu indi benn si waaw fa wada'a al minshaaru fi mafriqi ra'sihi waaw ñu daal di jël li nga xam ne mooy siri teg ko ci ñaalu li nga xam ne mooy ñaalu kii bi bopp bi fa shaqqahu hatta waqa'a shiqqa mooy di ko di ko siyee noonu lañ ko teg di tawal siri ci bopp bi kay ba ni muy xare yaram bi ñaar Allahu akbar waaw na de yàgg na ñoo la tegi siri ñu koy siyee ci xa ŋaalu bi di ko siyee mu xar yaram bi de waaw fa shaqqahu bihi hatta waqa'a ba ni muy rote shiqqa ñaari kiyom ya waaw waaw akbar ha mu ngi noonu de kon nag mu ngi noonu noonu lañ faate kii muy muñ waaw yaa ngi imaginer ñii li ñu muñ ci baabu sabr lañ ne ba lëkkaale la am muñ ci li nga xam ne mooy génnal sa diine mu ne génnu ma stylo teg ko ci sa diggu bopp bopp sa diggu bopp bi sa kanam bi di ko ci dawale di scier comme ni menuisier bi di scier bant bi waaw ba bant bi ne kërëb yow ñu lay scier noonu ba nga jeex taroo bàyyi sa diine kooku bu muñul kan moo muñ waaw mooy muñ ngir boo nekkee ci dëgg lu la ci man di fekki na la ci fekk waaye yow moom doo bal yi nga xamante ne mooy dëgg ndax ay caaxaan ngir dund noonu mukk waaw waaw loolu nag tekkiwul ne nit ki bu demee bañ war koo faat kii daa préféré moom loolu te loolu lu waaye keneen koo xam ne moo bi biñ ko naree kii ah moom mu wax loo xam ne sax day neex gaa yi mais gëmul loolu loolu gisoon nañ ko bu dee ci suñu charia gisoon nañu ko qissatu Seydina ah ki nga xam ne mooy Abul Yaqzan Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu keroog bi ko gaa yi torturé di ko torturé ba mu wax li nga xam ne moom la waa Quraysh bëggoon mu wax ci kéefër waaye yonent waaye saa tuddoon nañ ko fi da koo laaj ne ko nan nga trouvé woon sa xol mu ne ko mutma'innan bil iman mu ngi daloon ci ngëm yàlla mu ne ko bu ñu delloo ci di la torturé noonu nañ defoon delluwaatal waaw waaye ñi amaana ñoom jamono yooyu ñoom seen charia c'était da ngay jàpp rek bàyyi waaw mooy ñun nag suñu charia mooy ñaar yëpp mën naa nekk waaw xam nga Seydina Bilaal radiyallahu anhu mel loolu lañ woon mais dara la bàyyi gaa yi wax mu ne dara moom faale wu ne si teg ko mbugal mu ne waaw daanaka ci faat ko lañ jëmoon mais taxul mu din mu génn ci diine naan leen ahadun ahadun ahad seen xol yi di dina bax waaw ahadun borom bi may jaamu daal kenn la ahadun ahad mooy mooy ki nga xam ne mooy kenn kenn la du ñaar du ñett du bugal du laat du gaa yi yëpp gaa yi di gën a mbugal rek lu mag la kii nag kon muy muñ ci nattu yu mag ba xattaa sax jël sa bakkan ci li nga xam ne dëgg gi nga ne ci diini gi nga ne même loolu waaw mooy muñ jëla yóbbu foofu kon nag kii noonu lañ ko xare ñaar waaw fii mafriq ra'si fa shaqqahu bihi hatta waqa shiqqa dañ koo dawale ba li nga xam ne danaa kër côté bu nekk ndal yi ne waaw yaram bi far nekk mooy gis nga ci bopp bi noonu lañ xaaj ci digg bi di ko siyee mu jaar biir bi ñu xar mu jaar ci digg biir bi ñuy xar muy jal ba ci kii bi suuf fii fii dali nee fii dali nee ñaari waa wal iyaadu billah léegi nag biñ defee lool raahib bi summa ji'a bil ghulam ginnaaw gi nag ñu andi gone bi waaw fa qila lahu ñu ne ko an diinik non non non euh, kii fa shaqqa mooy summa ji'a bi jalis al malik ginnaaw gi ñu andi ki nga xam ne moo doon toogaale buur bi waaw muy ki nga xam ne mooy ki doon nekk ci ci at buur te silmaxa woon te wéroon xale bi ñaanoon mu wér ñu andi ko moom fa qiila lahu moom it ñu wax ko la même chose wax ko li ñu wax kële ne ko irji an diinik aywa dellul ci sa diine laa wax génn ci diine ju bees ji nga ne moom nga dugg fa aba ne maa lànk man ñu jàpp ko waaw moom itam ñu teg sibi fii mafriqi ra'si ci kangu bopp bi waaw ci digg bopp bi di di dawale moom it aywa fa shaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqa moom itam nii dawale mbir yi si bi waaw ba mu jàll siye biir bi mu jàll ba côté bu nekk dal yi nële hatta waqa'a shiqqa léegi nag ginnaaw bi summa ji abil ghulam ñu andi gone gi aywa au suivant na ñëw fa qiila lahu moom ñu ñëw ne ko hee gis nga ñu fi jot a jaar sa kilifa fi jot a sa kilifa gën a ak kii nga xam ne yaa taxoon mu dugg bu bàyyi diine buur bi naan buur bi dootul buur naan rabbi rabbi wa rabbuk ah kon yow it ma ne si irja al diinik ay sa dellul ci sa diine laa wax génnal ci diine dooju fa abaa gone ji lànk bay ut ku ko lànkal buur bi nag xam naa dana kii moom du ma ko def ñi ma def ñee ñi ay ci ñi nga xam ne mooy ci ni koy eh, ci soldaaram yi gaay bi waaw fa qaala buur bi ne leen izhabu be yóbbu leen ko ila jabali kaza wa kaza yóbbu leen ko ci montagne sàngam yóbbu leen ma ko ca montagne bu kawe boo bële fas'adu bihi al-jabal bu ngeen demee ne ngeen yéeg ak moom ca kaw montagne ba fa qaala mu ne leen izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza fas'adu bihi al-jabal fa idaa balagtum dirwatahu fa in raja'a an diinihi wa illaa fatrahuuhu waaw buur bi ne leen garde yi waaw ne nañ ko saisir nañ saisir gone ji jàpp xale yi mu jox leen ko ngir ñu jàpp gone ji mu ne leen nag dem leen ci moom dem leen ngeen yóbbu ko ilaa jabali kaza ca montagne yéeg leen ak moom ca kaw montagne ba fa ida balaghtum zirwata bu ngeen demee ba jote sommet ba mooy fa gën a kawe ci montagne bi moo tax al imam an-Nawawi rahimahullah ca fin ba ne zirwatul jabali a'la waaw foog woon jànguñu lool non dara sax <laughs> waaw dañoo jëm noonu <laughs> voilà mu ne mooy jabaat ya muy leeral ba mu jeexalee xadis mu ne virwatul jabal virwa baat boobu mooy a'lahu mooy la gën a kawe ci montagne wa hiya bi kasri zali zi la ñuy wax zad zal bi zi al mu'jama bi nga xam ne daa amu tomb wa dammiha dañuy wax zurwa waaw kon mu ne leen bu ngeen yéegee ca kaw a kaw a kaw bu ngeen jotee njomboxtal ba sommet montagne ba léegi nag ngeen laajaat ko ngir mu dellu ci diineem fa in raja diine bu danguwee génne ci diineem ju bees ji dugg ci suñu diine jii nga xam ne ci la ma sa ne xayrun sinon rek wa illaa fatrahu na ngeen ko sànni mooy tëmbal leen ko fa ngeen nekk ca kaw yoor leen ko ci suuf mu mu wadd moom gone gi ah fa dhahabu be gaa yi dem ak moom yóbbu gone gi waaw garde yi soldat yi fa sa'idu bihil jabal def li leen seen buur wax ñu yéeg ci kaw montagne bi fa qaala biñ yéegee golo gi ñaan ne allahumma ee eh sama borom ikfinihim bima shit ne ay eh sama borom maa ngi lay ñaan nga fegal ma ñii nii bëgg maa def li leen seen buur bi wax bima shit ci li la sopp xoolal lu la sopp borom bi nga fegalee ma noonu ñoom ñii seenu ay naka la ko nekk ñaan loolu la yonent sallallahu alayhi wasallam nee na fa rajafa bihimul rek montagne bi yëngatu waaw yëngatu ci ñoom yëg way mu mel ni tremblement de terre même temps bi mel lu baj baj yëngatu fa saqatu ñu rot wadd ci suuf ñoom waaw kanta gone gi moom yëngu yëngu montagne laalu ko affecté mu wàcc ndànk wa jaa yamshi ila al malik ila al malik mu jóge foofu fële ñëw di dox ci eh, palais buur bi ci njëndi buur bi ñëw fekk buur bi ci palais bi daal di ñëw di dox ñëw ci moom fa qaala lahu malik bi ko buur bi gisee mu ne ko mais ma faala ashabu ne ko ana sax ñi ma la yónnee woon sama gaar bi ma la yónnee woon anañu sa ànda dooya fa qaala gone gi ne ko kafaanihimu allahu taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut fegal na ma leen seenu ay waaw waaw mooy ñoom ñépp boroom bi sama borom éliminé la leen waaw fegal na ma leen moom sama borom léegi buur bi loolu <laughs> doyu ko waaw fa dafa'ahu ila nafar min ashaabihi mu utaat yeneen ci garde yi dañu bari la ñuy yokk yi moom ñooy les bras cassés ak ak des présidents yi nga xam ne <laughs> ay despotes lañu waaw waaw ñoom daal ñoo koy defal yi nga xam ne mooy yu yées yi léegi nag mu daat yeneen mbooloo moo xam ne matuñu fukk dañ leen jox leen gone gi fa qaala mu ne buur bi ne leen izhabu bi fahmiluhu fi qurqur waaw ne izhabu bi dem leen ak moom dem leen ak moom yóbbul ma leen ko yóbbul ma yóbbul leen ma gone gi tahmiluhu fii qurqur bu ngeen demee na ngeen ko teg ci benn looto mooy gaal gu ndaw waaw moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah ca feeba mu ne wal qurquru bi dammil qafayn naw'un min as-sufun mu ne qurqur dañuy damm ah qaaf yi ñaari qaaf yi al qu qur qu waaw quru waaw mu ne nawun xeet la mina sufuni ci gaal yi waaw mooy jël leen benn gaal bu ndaw benn pirogue ab pirogue ngeen ngeen yépp ko ci biir bu ngeen demee wa tawassatu bihi bil bahr dem leen ba ca diggi waaxi géej fa in raja'a an diinihi fa il wa illa faqdhifuhu ngeen laajaat ko laaj bi ngir mu génn ci diineem dellu si ñëw ci diine gi ñu nekk te bàyyi bi ñu ne léegi bu delloo bu nangoo dellu baax na waaye wa illaa bu bañee faq si fuufu na ko sànni ci biir géej gi waaw na ko jàpp rek yor ko ci biir jaay yi def li leen buur bi wax fa zahabu bee ñu jàpp ngone si daal di yóbbu fa xaala biñ àggee ba foofa ngone si ñaanati ne allahumma kfinihim bima shi'ta allahumma eh sama borom ikfinihim yal nag ma leen fegal seenu ay bi ma shitta ci lu la soob kafaate fan kafaat fan kafa fan kafaat bihimu safina waaw fan kafaat bihimu safina ci saase looto gi pirogue bi ah daal di dëpp waaw ci ñoom fa xariqu ñoom ñëpp ñu la bore gi kese ci labu borom bi soowe ko mu génn ci ndox mi wa jaa yamshi ila al <laughs> mu ñëw nag kom nam defoon di dox ndànk waaw ñëw ci buur bi fekk ko ca palem ba fa qaala lahu al buur bi mu ko séenée mu agsi mu ne mu ne ko buur bi ne ko maa fa'ala waa ñi ma la mujjee yónnee tamit sa ñooñ ma boot ma la boole loon ana ñu lan lañ mujj fa qaala gone gi na ko kafaanihimullahu taala sama borom de mi kawe te yéegut fegal na ma seenu ay waaw xoolal rek buur bi lii lii yëpp mu gis mooy am na nit ñoo xam ne loo leen a wat waaw waaw loo leen mën a wat duñu ko ñoom borom bee def ci lool ñoom moo moo def am ñoo xam ne da leen tànn ci jaamam yi ëndil leen yonent bu la neex alayhi salaatu wassalaam bu ñu gëm kam saali Abu Jahl Abu Jahl képp koo xam ne moom yonent alayhi salaatu wassalaam moo ñëw ci yow nga koy gis mu lay woo ngay gis li ñuy def gëmoo ba dee loolu li ñuy tekki mooy bu ñu andi woon yonent yi ca des yépp doo gëm ndax kii mooy seen sang borom bi nag daa am ñoo xam ne nit ñoo xam ne noonu la leen melal xoolal buur bi li mu gis gis na lu leer luy wane ne lii moom du dara lu dul karaamatu lu borom bi terale koo xam ne parandoom la jaamam la bu nangoo dellu ci moom borom bi di ko terale lu ko neex waaye mu foñu bañ ne tax borom boobu du ko gëm continuer malgré lii mu gis waaw yii yëpp mu bañ waaw waaw mooy ku borom bi def xatma xatama ala qalbi waaw tëj li nga xam ne mooy def barrière ci xol bi def kiiraay ci bët yi jooy kooku fa man yahdihi kan moo koy gindi wëlu ci yàlla amul kenn du ko gindi ci buur bi nag noonu la meloon ndax lii mu gis yépp jaroon na waroon naa tax quand même mu daal di jàjju waaye jàjjuwul lan la def waa ji gi xam ne buur bi il n'a plus il n'a plus d'idée <laughs> il amatul xalaat xamatul lu mu def ngone sii bëgg na koo rey mais daal pexe yi jaar yëpp dara doxul gi nag innaka lasta bi qaatili hatta taf'ala ma amuruka bi waaw mu <laughs> kaay ma wax la benn mbir nag innaka gis nga yow lasta bi qaatili manoo rey de manoo maa éliminer manoo faat hatta lu dul tafala nga def maa amuruka bi li ma lay digal man mii ngay bëgg a faat maa lay wax ban procédure fooy jaar ngir faat ma siinoo yow ak say pexe ku la mën a xelal manoo maa rey qaala wa buur bi ci saa sa mu waa loolu mooy lan pexe moomu ak fi ma war a jaar liñ ma mën a digal boobu ma ko defee ci la war a ci laa la mën a faate loolu mooy lan fa qaal qaala ah waa ji gone si ne ko rahimahullah wa radiya anhu ne ko tajma'u an-nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati thumma da'i sahma fi kabidil qawsi summa qul bismillahi rabbil ghulam summa rmi fa innaka idha fa'alta dhalika qataltani waaw <laughs> ngone si ne buur bi kaay nag ma wax la kon procédure bi nga war a jaar ni nga xamante ne nii moom nga war a dem ngir man maa faat waaw mu ne ko xam nga nooy defa tajma'u an-nas da ngay dajale nit ñi fii sa'idin wahid ci benn pak boo xam ne dara lépp dafa visible ñëpp fépp ku fu waay taxaw mën a gis feneen waaw tax al imam an-Nawawi ca jeex fa mu jeexal ba hadith ba jeexee mu ne was-sa'idu ci baat yi mu tekki ci bunt bi huna al ardu al bariza mu ne pak bi muy wax fii mooy suuf si nga xam ne dafa leer amul dara amul tund amul dara ku fa taxaw ñëpp ngay gis dafa nekk ñëpp ngay gisante ak foo mën a taxaw ci pacte bi ci bërëb bi di nga gis ñeneen ñi mu ne loolu lay wax nii mu ne ko nag fu mel noonu ngay dajale nit ñi waaw boo ko defee hein wa taslubuni ala jiz'a nga daal di may crucifié mooy nga jël nga takk ma ba ma dëgër waaw ak ay ay pont yooy jàpp ci sama kii bi ci ci benn takk ma ba ma dëgër ci benn poto garab garab dàqu garab mooy tronc bi tronc bi tronc bi ah alhamdulilah tronc bi nga daal di ma ci yeew ba ma dëgër waaw daanaka daaj na ci boo ko defee nag boo ma defee noonu summa xul sahman mooy ci pàkk boobu nga may teg ñépp di ma gis bant garab gi nga samp ci garab gu fa ne wala nga indi samp ko foofu daaj ma ci suma ginnaaw gi xul nga jàpp téye sahman min kinaanati jël benn xeej boo xam ne da nga koy jële ah ci fi nga xam ne fi laay ranger fi laay def pochette bi may def sama flèche yi waaw boo ko defee ba jël ko summa da'i sahma nga jël xeej boobu flèche boobu def ko fii kabidil qaws fi nga xam ne mooy arc bi ci digg fi nga xam ne ki ki yor flèche ah waa jiy flèche xam nga buum bi day def nii man li benn weer woo xam ne comme weer woo dagg ni mooy ni muy wëri noonu arc en arc mel ni benn arc arc boobu nga jàpp ci buum bi taw yi def ci flèche bi taw yi mu ne ko ngay def dugal ko ci taw yi fii kabidil qaws summa qaala mu ne ko summa qul ginnaaw bi nga wax lii ma lay wax bismillahi rabbil ghulam nga ne lii may bëgg sànni de maa ngi koy jaare ci turu yàlla mi nga xam ne mooy boroomu ngoon sii ma bëgg faat faat summa ginnaaw gi rek irmi na nga bàyyi nga flèche bi def jëmale ma ko fa innaka ida fa'alta dhalika qataltani yow xamal ne boo defee lool di nga faat yow buur bi waaw lii mooy lan mooy muñ te gone gi dafa dafa def lu ama am solo mooy gis nga dëgg boo ko yoree du teg yi ñooy compter kan moo yor dëgg gi déedéet l'essentiel mooy ne dëgg gi di dox xam na ne woote gi mu wër a woote ad-da'watu ila Allah woote jëme ci yàlla ta'ala mi kenn fii ci buur bii nga xam ne dëkk bii nga xam ne buur bi da leen a gëmloo ne moom mooy yàlla ndax ñoom ay polythéistes lañ da doon jaamu ay ay yàlla yu bari buur bi rek comme genre Firawna yi rek ne moom moo incarné li nga xam ne mooy yàlla yi moom moo leen incarné moom mooy yàlla moo tax mu ne woon ki doon toog ak moom ndax bi mu ne ko kan moo la delloo sa mu ne ko rabbi mu ne ko ndax da beneen borom ku dul man waaw mu xam ne moom gone gi fi mu tollu moom ban mu xool nan la man a test ba waa dëkk bi génn min ash-shirki ila tawhid nan la borom waa dëkk bi nan lay def ba ñu mën a génn ci di bokkaale yàlla jëm ci wéetal borom bi loolu xalaat xam ne di gën a jaar yoon mooy fii benn kese fi am mooy moom ci boppam pare ngir bakkanam rot bu bakkanam rotee ci noonu ci la nit ñépp dëkk bi diineen jii mu nekk te mooy diine dëgg ji ci lay tase te loolu manu ko dara lu dul mu pare ngir bàyyi bakkanam foofu te bu koy bàyyi nu muy def buur bee koy defal boppam amul benn garde te na dajale nit ñi nga xam ne waa dëkk bi yëpp génn nga xam ne mbir mi du nekk loo xam ne ci salon feutré yi lañ koy waxe déedéet ci ruq yeeg li nga xamante ne daanaka ñenn ñi kese fay ne déedéet foo xam ne fépp te lii mu def moom la Seydina Muusa alayhi salaatu wa defoon ak Seydina ak ki nga xam ne mooy al-mal'un Fir'awn waaw dim naan ko yow dara yi nga fi indi dara lu njibar sa loxo bii nga fi génn ba muy dóoru ñëw sa sa sa yet wi ma ne lii dara njibar ba te nag maa yow yow yow yow yaa ngi door a laa laa laajte yow Muusa bi nga xam ne yow yaa ngi door a dal ci waaw man Firawna maa la koy wax njabar ngay jaay ba ñëw ci man Firawna ak Égypte nga xam ne moom lañ gën a xam njabar yow da am nga problème Firawna gëmoon na ne moom moom mooy gañe que Moussa mi alayhi salaam malgré ñëpp ko war mais jàppoon na ne lii ñi baax la Seydina Moussa xoolal stratégie bi mu teg neew ko waaw mënoon na ko waaw aywa da ngaa bëgg a prouver ma war la ne li ma yor du ci caaxaan. nañ daje ci palais bi ci ëpp cour bi ma la wax lool woowal say magicien jour tel ñu daje ci biir cour bi waaye Seydina Musa lu wax dane ko maw'idukum maw yawmu zina waaw wa an yuhshara an-nasu duha ca suuratu Taaha alayhi salaatu wassalaam Firawna dane ko defal ij'al baynana defal suñu diggante ñun ak yow maw'idan lan nuxlifa ñun duñu ko wute duñu ko rate ndax nu wala anta makaanan suwa waaw bërëb boo xam ne ñun ñépp a ci yem waaw mooy